farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab al-awwal fi al-xalq fi tatimma lakin salaamatum min al-ghuruuri la'amru rabbi as'abul umuuri sëriñ bi radiyallahu anhu kon di wax ginnaaw bi mu ñu waxee ci wàllu woru waaw wax ñu nañu ko moytu te lépp loo xam ne borom bi dane ku bëgg lii fii ngay jaar nang fa jaar ñàkk fa jaar nag ne di nga am la nga bëgg loolu bokk na ci ñaawi teggi ni gën mag joxe na ci ay misaal yu bari léegi nag ginnaaw bi mu waxee ci misaalum rëbb mi sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne waaye gis nga lii ma la fi wax yépp ba ngay takk ko boo ko takkee na nga yëg ne laakin laakin waaye salaamatun minal xuruuri mucc ci li nga xam ne mooy ab woru la amru rabbi waat naa ko ci sama dunduk borom bi nga xam ne amul tàmbali amul fu mu jeex man Bamba de radiyallahu anhu ashabul umuri mooy li gën jafe ci mbir yi waaw mooy bu ko woyofal de bul jàpp ne ah jàpp naa lii kon baax na man mucc naa mu ne déedéet bokk na li ma ne xam nga gisoon nañ ko ci tatima bi ci fii ñu tollu doon na wax ne xam nga gisoon nañ fi mu naan doon wax ne eh, summa salaamatu min al ghururi min as'abil ashyaa'i fi duhuri gisoon nañ ko ci tatimma bi mu ne mucc ginnaaw gi mucc ci li nga xamante ne mooy woofu hein min ashabil ashiya bokk na ci li nga xam ne mooy li gin a jafe ci mbir yi fi duhuur ci mbooleem mboolem dund gi mbooleem jamono yi waaye fii ginnaaw bi ñëwee ba fii ba leeral la mbir yi nag mu ne la bu dee min boobu bu ko jàppee ne tabiidiya la mooy ne da lu ñu xaaj la mooy partitif loo xam ne dañ naan bokk na ci mu ne du loolu de kaay ma wax la gis nga bi ma la ko wanee ba pare lu leer laa lay wax déglul ma wax la hein laakin waaye léegi nag salaamatun minal gururi gis nga mucc ci wor ci woru la amdu rabbi dama koo waat ci dunduk suñu borom sama borom man acheikhu ahmadul xadim radiallahu an asaabul umuur yi mooy li gën jafe ci mbir yi kon nag bu kenn jàpp na yow àgg nga fenn ba jàpp na yow moom mucc nga ci waru moo tax seydina umar ibn al-xattaab radiallahu waa da doon tiit di ragal est-ce que moom bokkul ci naafiq nga ne ma ma ne la waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamaloon seydina xudayfat ibn yamaan radiyallahu taala anhuma ndax baayam saxaaba la tamit muy alyamaan moom lañ faatoon keroog Uhud parce que mag dafa mage woon nag waaye bon xare bi bi mu jotee yonent bi saa saam dana ko yow da ko bàyyi ci biir dëkk bi bokkat ñam fa bàyyi waaye bi mu demee ba biir bëccëg gi moom mu wax ak beneen mbokkam boo xam ne mag lañu ñu ne ñun li ñu dese ci dund bariwul xam nga nu ñuy def nañu dem fee nañu dem fee daal di xare ji waaw bu ñu borom bi mayee ñu am fak martiir am ak shahada baax na ñun lan moo ñu dese suñu dund yi dara desewul léegi nag bi mu waxee loolu le ñu dem ci lañ ko faat Seydina Xudayfa boo bële yonent bi sallallahu alayhi wa daf koo xamaloon li nga xamante ne nii mooy turu naafiq yi Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu doon ko euh, kii laaj lu bari est-ce que man bokkuma ci ñooñu ci naafiq yi ba bi mu nee ko déedéet bokk bokkoo ci ñu ma yonente bi saa saam limal te ginnaaw yool dootu ma fi setalati kenn parce que bu boobaa secret yonente bi saa saam bi ma waxoon bu dee ku ñëw laaj ma ma ne ko déedéet déedéet déedéet bu ji yoog bu mujjee man damay xaw wi sutura sa euh, li nga xam ne mooy euh, euh, bu yonente bi saa saam xam-xam bi ma xamaloon ne woon ma denc ko kon nag mu ngi noonu le bu dee kooku ñaareelu personnage ginnaaw abu sayyidina abu bakr radiyallahu ci ci l'islam moom mooy ragal naafiq yow nan ngay taxawee jàpp ne yow mucc nga ak ñun ni ñu mel ak géeju gis suñu bopp yi naw suñu bopp yi nga xamante ne nii ci la ñuy dee ba pare jàpp ne ñun ñun rëcc nañ moo tax mu ne laakin waaye salaamatun minal ghururi waat naa ne mucc ci woru la amru rabbi waat naa ko ci sama dunduk borom asabul umuri mooy li gën a jafe ci mbir yi mu ne kon nag kon de li gën lool de jar naa muslu mu ne waawaw moo tax ma ne leen na'udhu birrahmani minhu abada wa kulli ma yajzibu shakhsan lirrada mu ne moo tax na'udhu ñu ngi ñaan di daw ci ginnaaw arrahman di borom bi nga xam ne moo fees dëll ak yërmande di muslu ci moom minhu ngir mu musal ñu di dew ci moom ngir mu musal ñu minhu ci li nga xam ne mooy waru abada ba fow wa kulli waaye bu ñu musal ci waru kese de waaye nañu musal ci lépp loo xam ne maa la nga xam ne bu day bijj di xëcc shaxsan cam si nit ki liir radaa jëmale ko ci teeni te eh, li nga xam ne mooy alkade lépp loo xam ne day tax borom bi boromam torox yal nañu borom bi daal di musal ci li nga xamante ne day yóbbu ci géeju torox taageekok alkade mu ne nag wa shaykhuna al-mujaddid al-Ghazali bayyana amrahu bila ishkaali fanzurhu fi kitaabihi al-ihyaa'i tajidhu manthuran ala istifaa'i mu ne wa shaykhuna al-mujaddid al-Ghazali mu ne wa shaykhuna suñu sëriñ bi boo bëggee nag am lu gën a yaatu ci wàll wi ci buntub waru nga nga peeg ko daanaka waaw xam ci ni mu nan la demee ay mbóotam ay sew-sewam ak gravité am fii damay tënk rek man Bamba radiyallahu anhu léegi nag boo ci bëggee am lu gën a yaatu kaay ma la wax la fan nga koy fekke ngir jafe yombalal la nga daal gëstu ci booy gëstu nga bañ fu nekk nga jaar fa kaay ma yombal la mu ne wa shaykhuna suñu sëriñ ba al mujaddidul Ghazali di al ki nga xam ne moo yeesal moo yeesalaat diine ji di al-Ghazali di al-imaam al-Ghazali radiyallahu taala anhu bayyana leeral na am amrahu li nga xam ne mooy mbiru waru bilaa ishkaali ci loo xam ne amul benn lënt-lënt daf ko leeral leeral masalaam waru fan na ko leeral mu ne fan durhu xoolil masala moo mële xoolil fa mu ko leeral fii kitaabihi ci téere mbal ihya yi di ihya ulumuddin boo demee foofu la leeral na ko mu <coughs> boo fa demee tajidu diñ ko fekk mansuuran mu nekk loo xam ne lu mu wasaare la mooy du ay way comme ni ma def fii ci masaalikul jinaan du way de waaye prose la mooy loo xamante ne nii da koo wasaare da koo bind comme téere yi rek waaye nekkul loo xam ne ay way la ko def di nga ko fekk muy lu ñu wasaare ala loo xam ne lu mat mottale la lu jotale la waaw te lool mooy ci kitaabu kitaabu dammil ghuruur téere bi nga xam ne boo demee ci ihya ulumuddin téere bi nga xam ne ŋàññ li nga xam ne mooy wor waaw te mooy <coughs> mooy dixième téere bi ci fa nga xam ne ci rubu al waaw yi nga xam ne ñoom foofale mooy yi yi alakaati boo demee foofale di nga ko fekk ci kitaabu Euh, al imaam al Ghazali di Ihya Ulumuddin radiyallahu mu ne kon nag sëriñ bi ginnaaw bi mu la waxee boo bëggee lu ci gën a yaatu fa nga koy fekkee mu ne wa aktharul afaati min xawfil fata zaman wa hubbihim tidaahan sabata léegi nag mu ne la wa aktharul afaati gis nga li ëpp ci li nga xam ne mooy gàkk-gàkk yi musiba yi min xawfil fata day tukkee ci ragalu cam sam cam gi cam si nit ki ragal gu muy ragal lu bari gis nga gàkk-gàkk problème musiba yu rëy a rëy yi li ëpp ci ñoom xam nga fan lay jóge xam nga fan lay jóge musiba yu bari yi fan lay yi ëpp ci musiba yi fan lay jóge mu ngi tukkee ci ragalu cam si zamman ñu ŋàññu ko waxu bihi ba pare sopp lool imtidaaxan tagg ñuñ koy def woo xam ne sabataagu sax la daanaka ku alku ku ne problème yi nga xam ne moo jëme nit ñi ci wor li ci ëpp li leen fa yóbbu mooy bañ ku leen ragal ku leen ku leen xas ragal ku leen xas di leen ŋàññ ak bëgg ku leen tagg dina tax ñuy def loo xam ne dara yàlla taxul mais nit ñi la waaw nit ñi kese pëndal kese buñ ñëwoon ñoom kese xam nga ne julli ji ñu julli ci biir jàkka ji duñu ko jullee noonu waaw ngir rek bëgg tagg leen cey sëñ bi cey diw moo di jàmbaar te bu woon néegam wallaahi du jullee noonu mu ne kooku li ëpp nag problème yi fii la jóge ragal ku la xas bëgg ku la tagg waaw waliyaadu billah allahuma sallim allahuma sallim borom bi tabaraka wa taala yal na nga muccale ci mbir yii nii léegi nag muy continuer sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu ne ثم المحبة لتد دنيا لها أربعة الأركان راعي كلها mu ne summa ginnaaw gi almahabatu gin sa sopp gu tar litit duniyaa ci àddina gu jege gi da tooya di te du dara ah lahaa ñeel na ko arbaatul ak arkaan yi dafa am ñeenti pilier ñeenti ponk yoo xam ne ñooy ponku sopp àddina bëgg àddina dale ci àddina ba pare ragal dajeeg borom bi comme ni mu ko waxe woon parce que dafa dal li annahu sakana da ca dal ci àddina moo tax bëggul dajeek borom bi borom bi it bañ dajeeg moom léegi nag bëggug àddina gu targoogu yóbbu la ci lool ñeenti ponk la am raay takkal te wattul kullaha booleem seen bu ci xeeb benn jàpp ñett bàyyi benn mooy loolu ginneewu la ci léegi ñu ne ko mooy yar mu ne kon nag nañ xaar bii di ñëw ndax waxtu yi jot na wallahu taala alam